ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka jeexaloon nañ ci jataay bi weesu tarjama seydina abu shurayh al adawi eh, <coughs> radiyallahu taala anhu wa ardaa mi ñu doon nettali <coughs> eh, discours bi aleyhi salaatu wassalaam defoon bokk ci xutba yim def keroog bésu fatxu Makka di wax ñoŋal gi suñu boroom def Makka muy xaram di waxaale yañ fa tere te mu waxoon ko al Ashdaq ak ki nga xam ne mooy Amr ibn Zubayr ñu waroon a continuer te incha allah ci xew-xew yi xew foofule ba léegi ci xutba yoo yële ñu ne woon incha allah tey dañuy gis xutba boo xam ne seydina abdallah ibn mas'ud ibn abbas <coughs> abbas radiyallahu taala anhuma moom moo ko solo mu ngi ci saxiixayni naka noonu mujaahidit soloo na ko ci boo xam ne eh, mursal la waaye même bi jokkaloo bu seyna abdullah ibn abbas bi jaar na tamit ci mujaahid an Taawus waaye moom soloo na ko moom mujaahid comme ni ko imaam ibn al yëndee ci kitaabul maghazi daanaka mook li seyna abdullah ibn abbas wax benn la na gis ne li mu jële ci seydna abdullah ibn abbas daa am yoo xam ne da ko nettali saa tudd ko muy boo xam ne bu mursal la ah, <coughs> comme ni mu ko indee ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi alal jamii Euh, kon ci xutba yooyule kon gisoon nañu premier xutba bi ñu gisoon moo doon bu imaam Ibn Isaaq bi mu tuddoon euh, te ñu gisoon ko bi aleyhi salaatu wassalaam duggee ci kaaba gi bi mu génnee xutba bi mu def kon ñu gisaat beneen xutba boo xam ne moom lañ gis ci jotaay yii weesu muy bu nga xam ne ki ko nettali moom lañ tudd sànk di abu shuraih al-adawi radiyallahu taala anhu wa ardaa bu seyna abdullah ibn abbas bii nag ah, moom soreewul ak daanaka xutba yëpp da gis bu ci nekk yonent bi aleyhi salaatu salaam di ci rappeler xorma gi buur yàlla ormal def Makka xaram ñoŋal ko Seydina Abdullah ibn Abbas ci biir xutba bi dinañ ci gis loo xam ne am na ay nit ñu ñëw laaj ko aleyhi salaatu wassalaam ñu ñëw laaj ko loolu yonent yi aleyhi salaatu wa ne leen déedéet comme ci wàllu hijra ñoo xam ne keroog fatxu Makka dañoo ñëw ne ko yonent bi aleyhi dañuy ñëw bëgg a jaayanteeg yow ngir gàddaay mu ne leen déedéet laa hijrata hijra jeex na walakin jihaadun wa niyya jihaad ak niyya moo fi dese mooy am yéene incha allah dinañ ñëw ci yooyu waaye nañ njëkke xutba bi Euh, comme ni nga xam ne noonu la ko waa sa nan euh, riwaaya bu bi nga xam ne mooy bi imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma bi mu nettali te imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi ah mu ngi ko soloo mu ngi ko soloo ci kitaabu jazaa'il sayd jazaa'is sayd indi na ko foofu indi na ko fu bari nag ci baabu laa yaxillu alqitaalu bi makka bunt bi nga xam ne mooy traité di wax ne laa yajibu laa yaxillu daganul alqitaalu di xare bi makka biir makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima imaam al buxaari raxmatullah aleyhi mu ne xaddatanaa usmaan ibn abi shayba mu ne xaddatanaa nettali nañu usmaan ibn abi shayba usmaan ibn abi shayba bii frère la woon ci abu bakr ibn abi shayba ñoom seen famille ay boroomi xam-xam lañu woon Usmaan mi min rijaali saxiix waaye euh, Abu Bakr moo ko gën a siiw ibn Abi Shayba waaw kon mu ne xaddatanaa kon nettali nañu Usmaan ibn Abi Shayba qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Jariirun an Mansuur Jariir moo leen nettali mu jële ci Mansuur an mujaahidin mu jële ci mujaahid an taawus mu jële ci taawus an ibni abbaas mu jaar ci mu jële ci seydna abdallah ibni abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaa ah seydna abdallah ibni abbaas mu ne annahu qaal qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma iftataha Makka mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax bés bi mu ubbee Makka mu ne laa hijrata walaakin jihaadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru fa inna haadaa baladun xarrama allahu yawma xalaqa alsamaawaati wal ard wa huwa xaraamun bi xurmati llahi ila yawmi alqiyaama wa innahu lam yaxillu alqitaalu li axadin fiihi li axadin qabli wa innahu lam yaxil alqitaalu fiihi li axadin qabli wa lam yaxilla lii illaa saacatan min nahaar fa huwa xaraamun bi xurmati llaahi ilaa yawmi alqiyaama laa yucdadu shawkuhu wa laa yunaffaru sayduhu wala yaltaqitu luqat wala yultaqitu luqatu illa man arrafaha wala yuxtala xalaaha loolu la ba xadiis bi jeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne kon seydna abdullah ibn abbaas mu ne yonent bi lay salaatu salaam dafa wax keroog bi nga xam ne ci la ubbi eh, eh, eh, al baladul xaram waaw léegi dafa wax lan mooy xutba la ab sermon mu ne laa hijrata walakin jihaadun wa niyya mu ne yëgal nit ñi ne laa hijrata hijra amatul hijra amatul est-ce que loolu day tekki ne hijra amatul ci kaw suuf xam nga lii traité woon nañ ko ci début ba ñuy wax ci wàllu hijra bi masalaay hijra yépp gisoon nañ ko foofu walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ masala yi jëm ci wàllu hijra yonent bi aleyhi salaatu salaam gisoon bi muy wax lii mooy jóge Makka di dem Medina la wax voilà mu ne loolu moo amatul ko gis comme niñ la ko waxee woon ci ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ne dañuy jaayanteeg moom keroog fatxu Makka ngir gàdd ngir gàddaay mën kon mu amatul gàddaay léegi laxas takk jóge Makka di dem Medina amatul wala di uti foo rawale ji sa diine amatul ndax qad zaala allahu shirka bi Makka azaalal buur yàlla dindi allahu buur yàlla ashirk li nga xam ne mooy bokkaale biir Makka dindi ko fi autorité bi nekkatul ci oto ci loxoy polythéiste Quraysh yi kon nag nit asbaxat makkatu baladan aminan lil mu'miniina wal muslimiin makka mujj na devenir comme ni nga xam ne lool mooy vocation wam tout le temps mu nekk bërëb boo xam ne bu wóor la ngir woy gëm yàlla yi ak ñi nga xam ne ñoo wombat amatul fu kenn di julleeti ñu lay ñu lay menacer dootoo wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah wasallam di tiit kon kay foofu jóge fa la taxoon la waraloon gàddaay deñ na te alxukmu yaduru ma'a illati xaytu daarat wujudan wa adama règle bi dane alxukmu atte ya dooru day wër topp maa illati ak tax bi cause bi tax atte bi am fekk cause bee fiy nekk atte bi dafiy ne mais bu fi cause bi jógee atte bi dootu fi ne lool la mooy la waraloon gàddaay fa hijratun adina al muxtaaru fi rajabin ba yonent bi alayhi salaatu salaam doon digal ñu gàddaay ci cinquième année ba ca mois Rajab ci wooteem gi fekk ñu ngi woon Quraysh ngir ñu lan ngir ñu gàddaay yi daa am lu ko waraloon te loolu contexte bi gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bu baax jamono ji nga xam ne Quraysh mu ngi leen doon teg min shatta anwa'il adab ci yi fànni mbugal yu tar yuñ doon teg jullit ñi ñenn ñi amuñ ku leen aar bakkan yaa ngi rot waqad qutila as-sayyidatu waalidatu waalidatu Abu Dhibyan muy Seydina Ammar faat nañu yaayam baayam dóor nañ ko bam sonn ñeneen ñu ngi leen di mbugal wal abidu mithlu bilaal taxta xarri shams yu'azzabun ñu ngi ci suufu jant bi ci tàng bi ñu leen di mbugal di leen tegi xeer loolu nag sauver première sauver sa diine sa bakkan moo imposé woon xaytu abu jahlin wa abu lahab wa amsaaluhuma fa nga xam ne ñooñu kàccoor yu mag yooyu fa nekkoon waaye léegi deñ na comme deñ na nag ah, yaa plus d'intérêt di jóge Makka damay gàddaay ndax gàddaay daa am lu ko war a yëkkati kuy gàddaay daa war a am lu tax nga jóg mooy rawale sa diine fexe ñoŋal sa bakkan loolu nag amatul ndax Makka asbahat amina baladan amina buur Makka mujj na nekk dëkk boo xam ne en sécurité la nekk moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam nag kon ne leen laa hijrat amul gàddaay kin li am ba des li des li am ba des mooy jihaadun wa niyya jihaad nag moo fi des wa niyya ak yéene gu rafet goo xamante ne nii acte booy posé en tant que jullit mu nekk loo xam ne mu nekk loo xamante ne nii danga ci yéene ngir def ko li mardaati rabbil alamin ngir am ngërëmu borom bi subhaanahu wa lool képp fi desati waaw voilà kon loolu la mooy yéene ndax moo taxoon mu doon wax innamal a'malu binniyaat gis nga mu mu mu lëkkale ko ak gàddaay gi wa innama li kulli imri'in nawa jëf yépp ci yéene la la aju te nit ku nekk la nga yéene rekk ngay am faman kaanat hijratu képp koo xam ne gàddaayam voilà léegi nag mu ne jihaad a fi des jihaad waaw ndax lan même bu dee lis Makka mujj na nekk daaru lislaam muy kërug lislaam mais noonu lislaam yi nga xam ne fay ko moo leen tax a jóg te lool mooy seen suwe jeexuñu ci kaw suuf ayna qaysar wa ayna ba'du buldaanil arab kat taaifi ak yi mel noonu ñooñ nga foog ne dañoo d'accord ah ubbi nañ màkka bari nañu d'accord ndax dañ doon xaar dañ doon wax da'u muhammadan wa qawma li ëppoon ci arab yi dañ doon wax bàyyi leen ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ay ñoñam daal ku ci féete kaw ñu xam ne yow daal yaa nekk ci dëgg ñu ànd ak yow mais loolu c'était pas ñépp dinañ gis ne waa Hawazin du ne ubbi nañ Makka ñu daal di nekkoon kon ànd nañ mukk dañuy takk sax xare ngir dal ci yonent bi alayhi salaatu wasallam kon te loolu nag fekk looloo ngi xew jihaad du jeex du jeex te mata saa boo xamante ne am na ku taxaw di jëmmal kalimatu laa ilaha illa yëgal ne am na noon yu iblis yu taxaw ngir jàmmaarloog yow loolu nag fekk mu ngi am te lool du deñ di am mooy jihaad du sàppi du deñ moo tax mu ne walakin jihaadun waniya mooy gi nag mu leeral jihaad jooju nan lay deme waaw mu ne nag fa idha stunfirtum fanféro mooy buñ leen woowee nag ci jihaad ne leen ay loolu amul naan bon non c'est que man je ne peux pas perdre mon boulot quoi ah bu jiitu jullit ñi nee ay ñoom diw xam nga waxoon nañ masalaay jihaad est-ce que fardu ayn la farataay jëmm la yooyu yëpp gisoon nañu ko waxoon nañ na bu farataay jëmm ñenn ñi buñ ko taxawee wàcc na ñi ci des mais am na fu muy toll foo xam ne day nekk farata ci ñépp comme bu ñu songoon dëkk bi imaam bi ne képp koo xam ne majeur nga nekk bien important na nga jël arme ñu défendre réew mi défendre l'islam bu boobaa nag yow amoo droit naan boobu day nekk farata ci yow mooy wa idha stunfirtum buñ leen nee jóg leen comme mobilisation rek xam nga loolu moom loolu moom réewu lay ci sax noonu lay demee mooy ne citoyen bu ne même yi nga xam ne affaire dañoo dindi ci militaire bi euh, euh, obligation militaire bi gaa yi def comme ay Égypte yi nga xam ne yooyu da def sa kii yi waaw jaar armée France amoon na fi mais Chirac moo ko fi dindi mais loolu par exemple yi mu amul sax dañ ne laan ah bu bu cas xam ne force majeure la bu la ngo bu la nguur gi woowee aux armes en tant que citoyen amoo droit bañ amoo droit bañ loolu nag ajaban yéeme na ci nit ci jamono léegi ñu mën a comprendre loolu ci un état laïque état boo xam ne nit ñi ñooy jéem a doxalal tëralal seen bopp ay ay àtte waaye ñu bañal ko l'islam ne nag l'islam nag warul am loolu moom non l'islam moom buñ leen di duma dañoo war a toog rek du noonu lañ koy waxee mais li ñuy wax loolu lay junj tàllal seen ndodd ñu ciy dóor ñu ciy dóor misil yi jaas yi waaw buñ leen di duma ñoom waruñoo def dara bu ñu fayoo ils deviennent des terroristes xam nga loolu moo xew àddina euh, bi ni mu jàmbaa te yàqu xoolal Palestine rek euh, soldat juif bi moom buy buy songu gaay yi ñoom c'est l'armée régulière réglementée c'est normal de défendre son peuple mais bu palestinien ne day défendre seen peuple moom il devient automatiquement terroriste automatiquement loo xam ne bu doon ci yeneen dëkk révolutionnaire lañ ko doon woowe waa ji waaye c'est des révolutionnaires wala ñi nga xam ne dañuy bañ dañuy défendre les causes nobles parce que bëgguñ ku leen opprimer les opprimer waaw waaye bu dee ay jullit lañ moom yow boo fayoo buñ lay dóor ki lay dóor am na droit dóor la parce que day défendre réewam mais boo fayoo tu deviens automatiquement terroriste wallah wal iyaadu billah kon naka ngeen na ko nit ku yeewu di nangole état laïque ne nag même réewum jullit moo xam ne sharia fay dox amul droit boobu inna hada la xis loolu xismatun dujiza la loolu loolu lu jéng la comme analyse comme àtte kon mu ne wa idha stunfirtum bes leen woowee ci jihaad nag ci xare fanfiru na ngeen na ngeen wuyu ah. bu boobaa day nekk farata ci ñépp képp ku ñu woo bu bu bu bu bu njiitum réew mi ne réewum jullit mi comme frontière bi ñu am frontière ak ak yéewu yéefar ñu songu leen foofu mu ne képp koo xam ne majeur nga ci gox boobu noonu le nord du pays nañu nañu gaaw dem ci camp yi ñu former leen nu gën a gaawee ñu jël armée yi yooyu bu boobaa yow amoo droit bañ boo bañee def nga lu xaram voilà voilà mu ne kon fanfiru mu fa inna hada baladun xarama allahu yowma xalaqa alsamawati wal ard ba léegi aleyhi salaatu wasalaam mu ne màkk gii boo xam ne yàlla moo ormal moo ko def mu nekk sanctuaire am yoo xam ne day ko fii tere waaw mu nekk lu spécial pour moom ak yu mel ni moom comme Médina ak yooyu waaw yow ma kañ la ko def xalaqa samaawaati bés ba mu bindee asamaan wal arda ak suuf wa kon moom Makka dëkk bi xaraamun sanctuaire la fu yàlla ñoŋal la bi xormatillah ci loo xam ne buur yàlla nag moo ko def waaw seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam euh, kii na ko mooy yëgal na xorma googu yonent bi salaatu wassalaam yëgal ko mais mooy buur yàlla moo leen ko wax yu ñu daal di koy wax waaye nekk euh, xaramam buur yàlla moo ko décrété yow xalaqa as-samaawaati wal ard kama qaala alayhi salaatu wassalaam mu ne wa innahu lam yaxilla alqitaalu fiihi li axadin qabli masula dagan di fi xeex fii ci Makka daganul ci masula dagan ci kenn ci ñi ma jiitu woon mais lii lépp li côté bii gisoon nañ ko ci xutba yee weesu walam yaxilla te daganul walam yaxilla lii te daganul pour man illaa saa'atan min nahaar lu dul benn période ci journée bi mooy liñ la waxoon début jour bi la woon tulu' shams bi jant bi fenkee ba waqtu salaatil asri foofu la yemoon julli tàkkusaan mu ne fa huwa xaraamun bi xurmatillahi ila yawm qiyaama léegi nag buur yàlla delloo na ko mu nekkaat xaram permission ba jeex na dellu na nekk ko ba yawmal qiyaama euh, yonent bi alei saatu salaam xoola bala ma ko fàtte laa hijrata bi mu wax sànk ci ci Makka dafa junjaale lu am solo mooy Makka lam tazal dootul dañ di nekk dëkkub jullit ilaa yawmil qiyaama ba yawmul qiyaama waaw moo tax gàddaay fa di dem feneen loolu ngir rawale sa diine loolu mënatula ne loolu moom moo tax mu ne laa hijra ndax moom dëkkub jullit lay masa ginnaaw bi mu génnee bi min aydi kuffaaril Quraysh ci loxoy yéeféru Quraysh yi kon mu ne delluwaat na fa huwa xaraamun bi xormatillah ci xorma gu ko yàlla xormaal ci lim ko def xaram ñoŋal ko ñoŋal bu ko buur yàlla ñoŋal ilaa qiyaama bay bés pénc loolu nag li muy am na yuñ ci gisoon ci jataay bee weesu bii nag da cee yokk yeneen mu ne laa yu'dadu shawk kenn du dagg même garab yi ndég ndég yi ci nekk garab yi ci boppam kenn du ko dagg waaw garab màkk kenn du ko dagg même loo xam ne dég ku ci nekk kenn du ko dagg waaw kenn laa yu'dadu shawk wala yunaffaru saydu mooy màkk fii bokk na xam nga lii nag moom lu bees la mooy côté bii nii laa yunaffaru saydu mooy kenn du kenn du fi kenn du fi rëbb ay di di di di teg ay piège ak tamit di dàq picc yi ho tegal leen ay piège ngir ñu dem fenn nga rey leen loolu it mën da nekk wala nga jàpp leen loolu mën da nekk fii kenn du fi rëbb màkka kenn mooy rëbb bu Makka dañ dafa xaram voilà wala yal wala yultaqatu luqatu luqatatu te tamit lu fi waaye réeral kenn bu ko for ne maamoom yi <laughs> yëpp ay masala yoo xam ne insha allah dinañ ci ñëw masalaay luqata mooy masala yi jëm ci wàllu for for xam nga lool lool lool bari nañu muy dikkal may dox ci mbedd mi for benn cinquante euros comment je vais ma gis ko ci suuf xaw ma ci kan la jóge mais billet baa ngi nii comment je vais may dox ci mbokk mbeddu Ndakaaru yi gis benn dix mille francs billet dix mille mais nu may def dama koy jël damm ko sama poche moom ko wala nu may def waaye may dox gis benn ëmb benn takk benn besace benn pochette walla benn sacoche ma for ko xool gis ci biir ay or walla xaalis wala gis ci ay montre wala yu mel noonu wala daal ay MP3 wala leneen mais loolu nu muy demee dama koy jël dam ko sama poche suumee maa moom lay doon wala comme que alal <laughs> léegi ñu bari jàpp alal ji xaram mooy ji tegoogul seen loxo. in lam yasil ila aydihim fa huwa maadaama moom fa huwa xaraam waaye in wasala ila aydihim fa huwa xalaal moom day dagan ci saa si xooluñu fan la jógee non daagan na est-ce que loolu la mooy masalaay for ma dem ci aj gi di aj for benn pochette ah bi nag bari naa alal de eh riyaal yi ci ne bari na te man maa ngi à sec est-ce dama koy jël maa moom la wala déet xam nga masala yooyu en dehors de la Mecque dañoo am seen seenu seenu àtte Makka nag àtte bi la yonent bi alei satu wax nii léegi bu ñëwee ci njàng ji insha allah dinañ gis masalaay for waaw wala nga for am ab nga for am xar le petit Dakarois le petit Dakarois dina ma ne mais comment ça c'est possible comment on peut faire un xar non <laughs> c'est possible ça on peut faire un xar ou un gëléem si <laughs> forum xar <laughs> dinañ ñëw buñ ñëwee ci hadis yooyu ah waa ji forum xar fan loolu lépp loolu lépp dinañ ko gis insha allah <laughs> insha allah <laughs> kon mu ne nag fii Makka nag kenn du fi for lu fi rot kenn du ko fi for illaa lu dul manaar rafaxa lu dul waa ji ko for da koo jël ngir déclarer ne for naa ab sacoche bu rouge te tamit dinañ wax processus yi lii Makka la mais tamit même Makka ni ngoy ni ngay boo boo koy boo koy annoncé di yëgle ne daa am loo for est-ce ngay ñëw forub sacoche bu rouge bu am cinquante cinquante mille euros nga ñëw bind fenn for naaf bu rouge bu bu am cinquante mille euros taf ko fenn mais <laughs> noonu lañ koy defee ah non non ñu ñeme yàlla war naa jóge nee maa ko wax. te yow bu boobaa nan ngay mën a waxee ne moomu ko parce que wax nga ko som bi ci ne loolu nag dafa bay processus li yonent ma lay sa sa waxoom arif wi ka aha yooyu yëpp dinañ ko gis insha allah xoolal ba xàmmee takk bi mooy fiñ ko def ak li ñu ko takke ak li nekk ci biir ñaata la booy annoncé nag danga naan for naa benn sacoche bu rouge sax bu ko ci wax ndax boo nee bu rouge am na ñoo xam ne ñeme nañ yàlla dam naan daal j'ai ramassé bu doon France da ngay bind j'ai ramassé un petit sac walla un trousseau veuillez trouver si joint mon numéro bu dee ki ko moom la voilà euh, bu dee yow yaay prioritaire yow yaay pri euh, kii propriétaire léegi nag bu la woowee bu boobaa nag nga koy laaj waaw dangaa réerle waaw mu ne la waaw nga ne ko loo réerle mu ne la ab saab ba léegi yow information bi nga bind la joxe nga taxaw rek yow bu ko jox dara da ngay nga ne ko nan la saag bi mel mu ne la saag bu bleu la nga ne ko non kon yow euh, du moom ndax saag bi bleuwul wasalaam noonu lay demee bu fa nekk ma ah non damaa juum nga bàyyi ba ne non du bu la bu rouge la mu damaa juum bu rouge la euh, non non non waa jooju waa jooju mbiram wóoru en yooyu <laughs> masala yooyu dinañ ci ñëw insha allah gin koo yaatal kon mu ne fii Makka nag kenn du fi for lu fi rot lu dul koo xam ne da koo for ngir yëgle ko ngir boroomam man cee jotaat les objets trouvés fi ñu koy def voilà mu ne wala yuxtala xalaha te kenn du dagg li nga xam ne mooy garab yu nooy yi waaw mooy yu tooy yi mooy gàncax yi gàncax yi gàncax yi xam nga lële mooy garab bi mu waxoon ci kaw shajaruha kenn xam nga arrahmaanu allama al quraan xalaqa al insaan allamahu bayaan ash-shamsu wal qamaru bi husbaan wan najmu wash-shajaru yasjudaan walla wan mu wash-shajaru an najmu mooy mooy gàncax yu yi nga xam ne ci suuf lay nekk comme ñoom ñi ñax ñoom ñu mel noonu caawameeg yooyoo ki mel ni ñoom wash-shajaru garab yi nag mooy yi nga xam ne garab day am pied alors que yële du am pied comme loolu la voilà fii nag lii muy wax wala yuxtala axara mooy nabaat yi gàncax yi yooyu kenn du ko dagg voilà kenn du ko dagg loolu dañ koy tere léegi loolu yi dina ñëw ci masala yooyu insha allah léegi nag Seydina Abdullah ibn Abbas nee na bi mu waxee bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee li mu ne qaala al abbaas sama baay ji al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhu mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah illa al idxir fa innahu li qaynihim wa li buyuutihim qaala qaala sallallahu alayhi wa sallam illa al idxira Seydina Abbas bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool ne kenn du dagg gàncaxu Makka yi mu pare Seydina Abbas ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam waay illal idxir waay seppe exceptel seppeel ci lim bi génn ci idxir waay ndax idxir benn gàncax la goo xam ne gu waa Makka xam boo xam ne xet gi dafa neex comme comme xet gi day dégager xetu parfum gu neex waaw wu neex euh, léegi nag euh, day sax foofu même même fu wow foofu màkka ñuy wow wow dafay sax am pa xetu parfum bu neex mu ne ko waay waay génn ci boobu boobu dañ koo soxla de ndax ñoom dañ koo soxla euh, alqaynu mooy alxaddaad mooy ñi nga xam ne Euh, mooy lii nu mu tudd tëgg waa ngi liggéey ci weñ mun a ñooñ dañ koy soxla waaye imaam at-Tabari neen na daal ci arab yi mooy bépp liggéey boo xam ne képp koo xam dafa am liggéeyam boo xam ne moom moo koy defalal boppam mooy ñoom mooy daal dañ koo soxla ci suñu activités yi waaye tamit dañ koo soxla ci lan ci Euh, seen kër yi mais am na boo xam ne sax dañ dañ koo soxla pour seen bu ñu faatoo ñi nga xam ne dañoo faatu waaw mooy dañ koo soxla ci ngir ñi nga xam ne tamit mooy bu ñu faatoo euh, dañ koy defaale ci kii bi euh, bu ñuy denc waa ji dañ koy soxlawaale al idxir voilà yonent bi alayhi salaam nag ne mooy yi ñuy def ngir kii bi gën neex rek xam nga dañuy def parfum ci kii yeeg yu mel noonu il xër nag dañ ko doon soxla moo tax mu ne ko kon illal idxir yonent mi alayhi salaatu salaam ci riwaayu Seydina Mujaahid bi nekk Sahih Imaamul Buxaari dane fa Abbaas Seydina Abbaas waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam dafa noppi tuuti summa ginnaaw bi qaala mu ne illal idxir fa innahu xalaal waaw ba mu des idxir ndax moom dagan na pour ngeen def ci ngeen man koo dagg léegi loolu la yonent bi aleyhi wassalaam wax euh, léegi moom nag gis nga keroog dafa am ñu ko ñëw ndax xam nga ki début discours bi mu naan laa laa laa hijra walakin jihaadun wa niyya dafa am benn euh, saxaabi radiyallahu taala anhu bu ko dikkal moom aleyhi salaatu wassalaam keroog fatxu Makka muy Seydina Musha Mujaashi'a Mujaashi'a muy Mujaashi'u ibn Mas'ud ibn Tha'labata ibn wahb ibn aaid ibn rabia ibn yarbu ibn sammaal ibn awf ibn imru'il qays ibn buhtha ibn sulaym ibn mansuur as-sulami ah, mujaashi' sayyidina mujaashi' benn saxaabi la woon radiyallahu anhu noonu la tuddoon Mujaashi' di doomi Mas'ud Mas'ud di doomi Sa'laba Sa'laba di doomi ku ñuy wax Wahb Wahb di doomi A'iz A'iz di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Yarbu' Yarbu' di doomi ku ñuy wax Sammaal Sammaal di doomi Awf Awf di doomi ku ñuy wax Imril Qays moom muy doomu kan Buhsa Buhsa di doomi Sulaym Sulaym di doomi Mansuur as-Sulami bokkoon waa Banu Sulaym ah, moom mi eh, Mujaashi ibn Mas'ud keroog Fathu Makka dafa ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme nim nee ci Saxiixayn xadiis bi mu ngi ci Saxiixu Imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi ak saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhima mu ne boo jëlee riwaay imaam al buxaari bi raxmatullaahi alayhi seydna abu usmaan an nahdi radiyallaahu anhu moom moo ko nettali mu ne xaddatani mujaashi'un mu ne mujaashi' ibn Mas'ud de moo ma nettali man Abu Usmaan an-Nahdi kaana min al-muxadramiin fekke na jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye jotewul gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom Seydina Abu Usmaan an-Nahdi radiyallahu anhu mu ne xaddatani nettali na ma mujaashi'un Mujaashin euh, moom moo ma nettali mu ne euh, intalaqtu ibnu Mas'ud di doomi ku ñuy wax Mas'ud mu ne intalaqtu bi abi Ma'bad ila nabi sallallahu alayhi wa sallam li yubaayi'ahu ala al-hijrati euh, am nañu ne non abu maabad bii nii ab dàkkantal la pour frère Mujashi' boo xam ne Mujaalid la tuddoon voilà Mujaalid la tuddoon dàkkantalam mooy abu maabad ah. moo tax intalaqtu bi abi maabadin voilà bi abi maabadin pas bi abi maabadin euh, euh, du du ne damaa dem ak sama baay man bi nga xam ne moo tudd lan Ma'bad non mo um, wax ji la mooy intalaqtu damaa dem bi abi Ma'bad ànd ak abi Ma'bad ila nabi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na loolu mooy li nga xam ne euh, moom la boroom xam-xam yi raxmatullah alayhi wax te imaam al ismaayili raxmatullah alayhi mi def la taxrij mustaxraj ci saxiix imaamul buxaari raxmatullah alayhi mu ne euh, foofu dane mujaashi ibn mas'ud annahu jaa bi axiihi mujaalid ibn mas'ud fa qaala hada mujaalidun ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam fa baayahu ala alhijra mu ne man damaa ànd ak man Mujaashi ibn Mas'ud ak sama frère dama ko indi ci yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Fathu Makka bi ma agsee ma ne ko hada mujaalidun ya rasul allah ma ne ko ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kii de mooy mujaalid sama frère la ibn Mas'ud di doomi Mas'ud mi sama baay kon nag fa baayi'hu ala hijrati waay waay jaayamteel ak moom ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam nag euh, ne ko déedéet madatil hijra li ahliha bu ñëwaatee ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne kon intalaqtu bi abi ma'badin ila nabi dama ànd ak abi ma'bad kon buñ jàppee ne ñi ne mooy kunyatu dàkkantalu frère bi di mujaali waaw léegi ah nee na ma ñëw ak moom ci yonent bi aleyhi salaatu ma ne ko yaa ibaa mu ne lan lan la wax mu ne ndax euh, euh, euh, imaamul Buxaari en fait da ci indi deux deux xadiis yu tegale foofu bu njëkk bi ñaar yépp ci abu abu Usmaan an-Nahdi la jóge benn bi dane ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa bi axi ba'da al-fath fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jituka bi axi li tubaayi'ahu ala al-hijra qaala dhahaba ahlul hijrati bima fiha mu ne moom Seydina Mujaasha dama dikkal yonent bi alayhi salaatu wasallam dina ñëw ci beneen bi ñu doon wax ma dikkal ko ma indil ko sama frère après bi nga xam ne ci la ubbi Makka ma ne ko yow ndaw yàlla li jiitu ko dama laa dikkal bi ax yi ci sama frère li tubaaya ngir nga jaayanteeg moom alal hijrati ngir mu gàddaay ñëw Medina qaala yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko dhahaba ahlul hijrati bima fiha ñi nga xam ne ñooy waa gàddaay mooy ñi jot a gàddaay ba pare avant may ubbi si Makka ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waay gàddaay ñoom jë dem nañoo ngëneel lii nekk ci hijra ñoom dem nañoo moom mooy wëy na mbuus fa qultu nee na nag bi mu ma waxee lool ma ne ko ala ayi shay'in tubayi'u ma ne ko waa comme que léegi nag loolu weesu na kon waa yonent ci ma saab saab ana kon ci kaw lan nga koy ja ngay jaayanteeg sama ngay la sama frère bi di jaayanteeg yow bopp xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ubaayi'uhu ala al islaami wal imaani wal jihaad ne ko nee na mu ne ma moom alayhi salaatu ngi jaayanteeg sa frère fekkoon moom tuuboon na yàgg loolu mooy problème bi léegi rek xéewal gi mu am la bëgg frère am am ko waaw mais sauf que frère am daalika lii mooy gënañu yàlla da koy jox ku ko neex mooy c'est trop tard moom bi muy agsi dafa fekk nag bay woy mbuus mooy c'est trop tard moo tax nag après comme que loolu mantu la ne jóge màkkaay demati Medina ngir gàddaay moom amatul ndax màkk mujj na kërug lislaam yeneen ci ma lay saab saab ne ko man ni may jaayanteeg moom mooy alal islaam yi ci lislaam mooy ci lislaam laa jaayanteeg moom wal imaani ak ngëm yàlla wal jihaad ak jihaad loolu laay jaayanteeg moom euh, mu ne fa laqiitu ma'badan sayyidina abu usman an-nahdi nee na après bi ma frère bi nettalee lii nee na ma dajeek ki nga xamante ni nii mooy ma'bad ba'du ginnaaw bi ma mujaasha nettalee mbir mi mu ne wa kaana akbarahuma ma'bad nag moo magoon mujaasha loolu mooy wane ne du du man maa gën a nekk xale rek man lu baax ci mu man lay mujjee ñëw maa gën a nekk xale kon awma droit di ut xam-xam comme que gisuma sama mag ñi di ut xam-xam non il faut juste di suivre say mag li déedéet loolu moom teguwul fenn carrière wul man kon duma carrière lu tax doo carrière lu tax nga bëgg koo teg ci kii moom lii déedéet loolu amul fenn du ci diina du ci leneen waaw Mujaashim bi moo gënoon a petit frère la woon ci Ma'bad te pourtant moom moo ko jiitu ci mbir yi ba moo ko indi jàpp ci loxo indi ko ci Yonent bi alayhi salaatu ngir mu jaayanteen moom ndax xam na ngëneelu euh, ci ci xam na ngëneelu Abu Usmaan radiyallahu anhu nee après ma dajeeg Ma'bad te moom moo magoon Mujaashim fa sa'altuhu fa qaala sadaqa Mujaashim ma wax ko li ma Mujaasha nettali loolu lépp mu ne ma wax na dëgg de noonu la demee de moo ma yóbbu de mais yonent ma lay saar saam nee na ma waaye ubayyuhu ala al islaami xoola beneen kii bi beneen euh, riwaaya bi mooy te moom lañ commencé woon sànq Seydina Abu Usmaan kon mu ne dafa jële ci Mujaashi sayyidina Mujaashi ibn Mas'ud mu ne intalaqtu bi bi abi Ma'bad ila an dama ànd sama frère bi di abi Ma'bad ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax euh, riwaaya bi ne falaqibu Ma'badan mooy ne euh, loolu amaana njuumte la mooy abi bi la sute mais abi Ma'bad la voilà euh, loolu amaana noonu la que ne Abu Ma'bad la moo doon li nga xam ne mooy dàkkantal bi même bu dee Ma'bad la ñëw fii mën na nekk loo xam ne Ma'bad bi lañ sute léegi mu ne wallahu a'lam mu ne kon dama intalaqtu bi abi Ma'bad ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li yubayi'ahu ala al-hijra dama ànd ak moom dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir mu jaayante moom ci hijra ci gàddaay qaala yonent bi aleyhi salaatu salaam ne madatil hijratu li ahliha ah, gàddaay de wéy na ñeel ña nga xam ne ñoo ko defoon léegi nag ubayyihu ala al islaami wal jihaad damay jaayante moom ci lislaam ak jihaad nee na fa laqiitu aba ma'bad gis nga beneen xadiis bi mu teg ci suufam boobu Abaa Ma'bad la wax fa sa'altuhu ma laaj ko fa qaala sadaqa Mujashi' mu ne ma mu mu mu mu Mujashi' Mujashi' wax na dëgg voilà loolu wax na dëgg noonu la deme moo tax ku mel ni kii euh, am na ko ma salaat Seydina Abdullah ibn kii Omar kan la woon mujaahid lii lépp gisoon nañ ko mujaahid meen mu ne dama ñëw ci seydna abdullah ibn umar ne ko inni uridu an uhaajira ila shaami qaala laa hijrata walakin jihaadun fa a'rid nafsaka fa in wajadta shay'an wa illaa raja'a mu ne ko mu ne damaa ñëw ci moom ngir di ko laaj ndigal di ko ko laaj tamit conseil ne ko man de damaa bëgg gàddaay dem Sham mu ne ko mais gàddaay amul ndax fii nga bëgg a jógee dëkkub l'islam la boo xam ne kenn sonalu la ci ci ci ci ci jaamu yàlla kenn sonalu la ndax dañ fi jaamu yàlla doo laqatu di jaamu yàlla ndax tiit amul non kon koy laa hijrata walakin jihaad li am jihaad fantaliq demal fa aarim nafsaka léegi yow gaaralal sa bopp boo trouver benn mbir sinon nga ñëwaat mooy du biir moo xam ne farata ci yow bu la naree ndax nit <laughs> li ngay yëg tey ba tax ngay wootewu yenn yi xamoo ndax bu bu bu fitna ga taxawoon est-ce que di ko mën a dékku toog sa bu nooy nepp nga naan man de bu ma fa ne woon loolu simple na loolu simple na na <laughs> waaye <laughs> bés boo fi boo boo boo newoon ca mbir ma walla mu agsi da xam ne nag ngay xam ne waay waay wax wax ak jëf weesu na waay laysal kamal la lay laysal mubaaraza hein ah, kal qawli eh, wa anta ala firashik xam nga ne moos lii waatoo ci toolu xare wute nag di wax fekk yow la ngay wax ci sa kaw kawlal la noonu Seydina Abdullah ibn Umar aka bari woon mu doon wax lool kaana moo tax na da doon wax naan laa hijrata ba'dal fath hmm. voilà naan wax moom moo tax Mujaahid ne laa hijrata amul gàddaay ba'dal fath ginnaaw fathu Makka voilà en day xaw a résumé lu yonent bi alayhi salaatu salaam wax sànq ne zahaba ahlul hijrati bima fiha mooy loolu la léegi nag bu ñëwee ci Seydina Mujaashir kon loolu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax kon moo tax sànq discours bi Seydina Abdullah ibn Umar euh, ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi muy xutba la ne laa hijrata walakin jihaadun wa amul gàddaay waaye li am mooy jihaad ak yéene mooy ñii daa amoon ñu ñëwoon doon ko laaj tamit mu wax leen loolu voilà moom nag euh, Seydina mu Jaashi ibn Mas'ud ibn Thalaba euh, de euh, am nañu ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ubbi Kaabul kaabul xam ngeen kaabul kaabul xam ngeen ko kabul kabul Afghanistan kabul <laughs> voilà bu <laughs> euh, euh, mu dugg mu mu mu gaa yi xam nga gaa yi saa yooyu dañoo bari woon seen xërëm yooyu ñu seen budaay ak seen yooyu Eh, nga xam ne or bu bari lañ faroon def mu daal di jël benn or boo xam ne ci bëtu eh, yàlla bi lañ ko defoon seen xërëm bi mu ne dama koo jël nag ngir yéen ngeen xam ne yéen ñi jàpp ni day loreek wala lii rekk alak na la kënit ma ne laa yan gurdu wala yan fan seen xërëm bi non seulement du lore mais dara la dul jariñ jariñul tus tamanulaa lor bu doon lore or bi ma jël ci bëtam bi bu bëtam bi léegi dootul or kon dina ma alak pour won gaa loolu moom nag euh, mu ngi génn àddina keroog keroog mu ngi génn àddina jamal fa la génn àddina waqatul jamal fa la génn àddina moom seydinaa mujaashi'a voilà ba muy génn àddina ki ku kii soxnaam sa su Sumayla la tuddoon bint Abi Janah ibn Uzayhir ad bokkoon ci waa Daws moom la bàyyi woon ginnaawam après ki ko dencoon moom mooy Abdallah ibn Abbas kon noonu la génn àddina yawmul jamali ca ña nga xam dañ ne woon dañuy il faut ñu jàpp ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo rey Seydina Ali Seydina Usmaan waaw teg leen pen bi borom bi subhaanahu wa taala wax ci ku rey nit rawatina ñu reyu xalifa ak Seydina Ali mi ne woon gis ne mbir mi instant bi loolu loolu noonu c'est pas approprié parce que réew mi dawlatul islaamiya gii dafa bari rëng-rëng boo fi naree jàpp nit ñu mel noonu ñii jóge woon Égypte ñii Sham ñoo ñii Égypte ñii jóge Iraq ak yooyu nga bëgg leen ñoo ñëpp nga faat leen di dajale loolu day indi yeneen problème nañ leen xaar mais loolu nag moo doon di fenaama ba taxoon xare boobale am moom mii nag foofu la gaañu woon fa lañ ko faate en tout cas ci li gën a siiw moom Seydina Mujaashi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon léegi euh, ci jotaay bii di ñëw nag incha kon ñu daal di gis beneen xew-xew ba léegi ci xew-xew yi xew foofule euh, ci fathu Makka euh, ba léegi incha ñu continuer ci ci jotaay bii di ñëw ci boo xam ne nag affaire bu bu garaaw bu garaaw garaaw garaaw waaw bu garaaw a garaaw loo xam ne incha dinañ ci ñëw ci jotaay bii di jox muy xew-xew bu yéeme waaye <laughs> Yonent bi alayhi salaatu salaam daal di fay jàngale lu rëy rëy rëy rëyati ana xew-xew boobu mooy lan ak lan la fa jàngale incha allahu taala loolu lépp lañuy gis ci jotaay bii di ñëw.